alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate jeexaloon nañu introduction ci xajjatul balaagi wala xajjatul wadaa'i wala xajjatul islaami wala xajjatul tamaami wal kamaal wala xajjatul kamaali wat tamaam gisoon nañu ñaata yoon la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam aj masala boobu waxoon nañ ne li gën dëgër mooy bi mu nekkee Medina bi mu gàddaayee benn yoon la aj te mooy aj gi ñuy gis kantaan <coughs> avant nag bi mu nee Makka loolu aj na lu ëpp benn du ñaar du ñett du ñeent tellement bariwaay loo xam ne mëneesu koo takk kama qaala al imaam ath-Thawri al imaam Sufyaan ibn Sa'iid ath-Thawri ak ñoom al imaam ibn al-Jawzi imaam ibn al-Athiir wa kadhaalika al imaam al-Haafiz ibn Hajar al-Asqalaani rahmatullahi ala al-jamii' tey nag inshaa Allahu taala ñu waroon a dugg nag ci mbir yi ginnaaw introduction boobu mooy ana kañ la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam génn madinatul munawwara ngir dem ci aj ji al imaam ibnu isxaaq léegi ngir tontu rawa ibnu isxaaq al imaam <coughs> ngi ci siira de <coughs> Muhammad ibn Isaaq ibn Yasaar <coughs> raxmatullaahi alayhima mu ne falamma daxala ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dhul qa'dati dañuy wax dhul qa'da dañuy wax dhul qa'da tajahaza lil xaj wa amara nnaasa bil jihaaz wa amara nnaasa bil jahaazi la al imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne fa lamma daxala ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dul qa'da mu ne bi nga xamante ne nii ci la weeru Dul Qa'da dugg ci lan ci atum fukkeelu at mi waaw at mi nii di dixième année bi ci lañ ne muy l'an dix de l'hégire muy fukkeelu at mi ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam mu ne bi nga xamante ne ci la zul xij zul qa'da dugge te zul qa'da mooy onzième mois ndax après <coughs> weeru zul qa'da li ci tegu mooy shahru zul mu ne moom al imaamu ibn isxaaq fa lamma daxala ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam zul qa'dati tajahaza lil hajj mu ne bi nga xamante ne nii ci la zul hijja dugg zul qa'da zul qa'da pourquoi mën naa zul hijja <coughs> wala zul qa'dati <coughs> mu ne tajahaza lil hajj ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam waajale ngir aji ngir nag aji makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima ndax ak gi weesu muy la neuf moo doon xajjatu siddiqi waaye la dix mooy xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam la neuf ci juróom-ñeenteelu at mi seydina siddiq la yonent bi alayhi salaatu salaam yebaloon mu baliser le terrain wu Makka comme ni ñu ko waxoon ci jotaay bi weesu ndax kaanat al arabu ay ba'd al arabi yahujjuna uryaana wa yaquluuna kalimaat laa turdi rabb azza wa jalla fa nahaa an daalika rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam wa amara ali ibn abi taalib bi fawaatixi suurati ali imran no euh, suurati bara ay suurati tawba yonent bi aleyhi salaatu wasalaam la boobu dafa yónni seydna siddiq mu dem aji waaye mu boole seydna <coughs> ali ibn abi taalib radiyallahu anhu ngir mu dem ci waa quraysh <coughs> ku ne ñu wax la ña amoon accord ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba accord ba jeex ilaa iddat ñi amul woon nag jeex na te wa an laa yatuufanna ba'da al-'aami uryaana à partir de tey kenn dootu fi def dootu ne fi dungu def yaramu neen naan dangay aj c'est fini ci la demee moom Seydina Siddiq Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhu ngir leeral loolu le <coughs> bi loolu xewee dixième année bi nag yonent bi alayhi salaatu salaam leer na ko ne waa Makka moom léegi mën na faa dem aji parce que ñee moom lañ doon aje gisoon nga ci jotaay bii weesu ñu doon wax ne c'est que jamono yooyu yonent bi alayhi salaatu wa xam nañ ne waa Quraysh bi mais Quraysh waa Quraysh yoroon mbir yi waaw kantaa nit ñi nañ koy defe baaxul man lool duma teree jaamu yàlla <coughs> waaw ndax sikk newul ne waa Quraysh niñ doon aje baaxul mais yonent bi alayhi salaatu wa salaam bam ne Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu sharafa zaadaha allahu sharafa teewu ko woon moom doon dem di aji mais moom leer nañu ne doon woon def ni ñoom te loolu la Seydina Jubayr ibn Mut'im ibn Adiy radiyallahu anhu doon wax ci jotaay bii weesu ne gis na yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu taxaw Arafa te ñoom doonuñ fa woon taxaw ñoom ahlul harami ahlul harami di waa Quraysh <coughs> bañ naan moom xanaa bokkul ci ñun mooy kon leer nañu ne dérapage yi ñu doon def doonuñu koon def loolu it dañ ciy xame ne mbir mu baax bu ñu koy def am ñoo xam ne nag dañoo dem ba yàq nañ ko doon defe man du ma ne damay batoog déedéet damay soppi mbir mi delloo ko caram meloon waaw yonent bi alayhi salaam bu dee yow manoo ah mooy en tout cas boo koy defit bul def ni ñoom parce que xam nga ne ñoom li ñuy def baaxul waaye nag du tamit am xel nga ne damay bàyyi lépp mu daanu déedéet damay bàyyi lépp mu daanu parce que gars nañ koy defee baaxul mooy yow defal en tout cas nga bañ a bokk ci seen ndaje yi rek alaa azimu laylal wilaadati xisbatan idaa lam takun naxwal xaraami udulu loolu la ah, Seydil Xaaji Maalik alayhi ridwaanul maaliki di wax alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen azimu màggal leen laylal wilaadati mooy guddik juddu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam <coughs> mooy gàmmu lay wax foofu waaye à condition bu dee ne moom jengul jëm ci lu xaram waaw loolu mooy condition bi man nag bu dee gaay ni koy defee baaxul <coughs> man duma fa nekk de <coughs> waaw duma ànd ak ñoom ca sikk newul ne loolu moom ñaari jullit tooguñ di ci di ci nattable que ne yonent mi alayhi salaam ña doon def yaramu neen ca waa Quraysh ak ña ko doon def ci arab yi yonent mi alayhi salaam doon loon jege ñooñu foofu yépp loolu moom ñaari jullit yu xellu tooguñ di ci di ci di discuter waaw mais teewu ko woon di aj quand même waaw mooy man yenn yi daal <coughs> def ko mbooloo dafa baax. waaw léegi nag bu dee nag mbooloo mi obstacle la man ma bàyyi ko di ko defal sama bopp c'est tout à fait xam nga gaa yi ay gàmmu gaa yoo xam ne dañuy gàmmu mais yow bu dee gaa yi ni ñu koy defee baaxul mais du la tee yow sa kër boo fa nee nga gàmmu mooy lan nekk ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam te bu dee ne yow ci nga ma sa nekk mais sa bés yëpp gàmmu la woon moom lañ doon wax keroog. ne ñun moom kenn duñu jàngal gàmmu barke dund yonent bi alayhi salaam lañuy jàng xaaruñu rabiul awwal xaaruñu leneen ñu ngi ci suñu bés yépp nekk ay gàmmu yal na ko buur yàlla nangu léegi nag bu dee gaa ay dérapage li Seydou El Hadji Malick doon wax naan ah budul loolu mais boo ñëwee ba gis loolu nga ba te yow nga fexe ko reformuler neneen nam meloon ca dëgg-dëgg ndax bu dee lu baax lu ne gaa yi ñëw ba yàq ko rek nga ne nañ ba bu boobaa yi ngay bàyyi ci lu baax day bari waaw <coughs> déedéet da ngeen koy tegaat ci yoon dangeen koy tegaat ci yoon delloo ko ci li nga xamante ne nii <coughs> mooy li neex borom bi subhaanahu wa taala lool la waaw fàttali dund yonent bi alayhi salaam kan mooy taxaw ne dafa xaram waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana kan moo mën a taxaw ci kaw suuf ne loolu dafa xaram waxtaane alquran waxtaane loolu yonent bi alayhi salaam alquran ji mu ci indi kan moo mën a taxaw ne dafa xaram mais comme que ñi koy def ñu bari léegi suñu jamono dañuy déraper waaw fi gën a siiw fooy dégg ci réew yi fañ ko doon defe ñu gën ko faa xame fa la dérapage yi ëpp loolu man bu dee man dama fa dul dem c'est ça mais nag du ma tee man sama kër bu dee am na loo xam ne naroon naa ko ma def ko waaw bu ma amee ñu ma dajale ñu waxtaan ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci loolu ma dajale leen ñu toog wax te yàlla kese tax waaw tudd ñu fa tudd kenn ku dul moom ni nga xam ne moom moom moom lañ ne moom lañ dajaloo moo tax ñu dajaloo lool la lool la kon nag yonent bi alayhi salaam neewul ne waa Quraysh ñii moom la Imaam Ibnul Qayyim doon wax rahmatullah bi muy wax ci Zaadul Ma'aad naan yonent bi alayhi salaatu salaam dafa newoon biir Makka tafala akbarul euh, munkaraat yi doon xew te mu nga fa woon waaw gaa yi Makka. bu gaay bu kenn foog ne Makka zaada Allahu tashrifan wa takriman ba fa yonent ma lay sa sam doon woote yépp selloon de Makka dafa amoon ay taverne xam nga taverne mooy fu ñuy jaay sàngara sàngara si da saa kuulee à fuloo ñoom Abu Jahlin xam nga ni mu woon ay affaire euh, nañu marie yooyu amoon na mais ñu bari dañ doon tëdd jigéen ñi ci zéro ci ni mu xewe ngay kii gaa euh, euh, maison close yi mais da doon am gaa yi di nit ñi léeg-léeg sax mu jarul maison close gisoon nañ ko te nisaa un xawla rasul alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhunna ba sayyidatu Aïsha as-siddiqatu bint as-siddiq doon wax façon mariage yi amoon naan am na ci boo xam ne ku nekk day ñëw di tëdd ak ndaw si léegi bu amee doom bu dajale ñoom ñépp ña fa jaar ñépp xool ki mu ci gën a niroo wala ku ko neex mu ne yow mii yaay baayam te du nangoo bañ loolu loolu bi muy xew Makka la doon xew te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga fa woon ah mais li gën a garaaw muy shirk billah fa la doon xewe ñuy kaaba gi nga xam ne buur yàlla daf koo taxawal ngir ñu taxawal fi diineem kalimatu laa ilaha illa allah ah fa lañu doon mooy def fa ay yàlla yu bari ay xërëm yonent bi aleyhi salaatu salaam teewu ko woon bu doon julli day ñëw ba foofu julli waaw <laughs> ñu xamaale ci de passage que ne ñu xamaale ci de passage que ne jullee foo xam ne dafa am xërëm tekkiwul ne sa julli baaxul parce que bu doon lool la kon lan nga bëgg a wax yonent bi alayhi salaatu salaam Makka gi mu doon julli Makka ñaata Kaaba gi ñaata xërëm lañ defoon ci biir ak ñaata xërëm lañ defoon ci kaw ak yi ko wëroon ah te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa doon julli Mawlaana Ibn Abbaas Mas'ud xadiisam bi ne saxiixayni bi mu naan keroog dafa mer yonent bi alayhi salaam bi nga xam ne ci lay julli ki waa Quraysh ne fële naan mais kan mooy dem jël saméritum bàyyi waa diw ñëw sotti ko ci mooy mbaam moo xam ne wala gëléem goo xam ne faatu na ba mbàq gi bañ sànni ko mbàq gi xeeñ xunn kon moo koy jëli ñëw fekk ko fi mu sujjóot nus mu xëpp ko mu fan bansage ashxanaas ki gën a yées ci ni ñu jóg muy Uqba ibn Abi Mu'ayt muy Uqba ibn Abi Mu'ayt mooy ci gën a yées ci ñoom daal di jóg ñëw ah, sotti ko yonent bi aleyhi salaam te la jóge woon naan allahumma aleyka bi quraysh sayyidatu Fatima ñëw dindi ko yooyu mooy loolu foofu la doon xewee te dafa doon julli est ce que daa tax ñu ne jullee baaxul kan moo wax lool loolu dañ ciy xame ne kon jullee fu xërëm ne tekkiwul ne yow sa julli baaxul kon nag bu ñu waxee lool mooy foo statut nekk nit julli fa mais mooy na fexe la tuuba bu mu féeteeg moom bu dee man na koo bañ a féete te tamit leer nañu moom jubluwu ci faalewu ko moom taxu koo jóg waaye man du ma nekk ci foo xam ne fii la mu amul statut julli jot fii laa mën a may julli ma ne du ma julli parce que statut moo nekk ci biir kii bi bañ a julli xanaa kon yonent bi alayhi salaam bañoon a julli bi mu nee Makka wala da doon jóge këram ñëw ba ci kaaba gi di julli kaaba gi ñoomin Hubal ñoom Manaat ak Isaafa ki Naa'ila ñoo fa newoon haadihi aliha al baatila les faux yooyu ñoo fa newoon kon nag affaire yi loolu la <coughs> waaw gaa yi moom ndax bu doon loolu rek lu lu baax gars yi di ko jege di commencer yàq nga ne naa ba mais Iblis ko yi baax yépp la naan caaxaan katam yi songu leen yu baax yi waaw waaye it du ñu ñàkk fulla ba ah di mujjaa malaaka raggalante gannaaw ba la taxoon ñu sosoon ko la taxoon ñu koy def muy jaamu yàlla bu ñëwee esprit ba bu deñee ñu taxaw ne lii moom nekkatu fi te nag bu boobaa yow bul am. bul am benn consideration booy am naan c'est c'est bu ma demul bu ma demul gars yi niñ koy gise day ñaaw eh, mbamb ngi dinañ ma laaj lu tax te bu boobaa ña aw ba fitu wax leen lan moo tax mënatumaa ñëw yooyu nag boroom xam-xam day am fit nit ku xam dangay am fit te yooyu doo ko sax faale <clears throat> parce que yow idil murido la yuridu abadan ghayra rida rahmani haythu qasada mooy li Sëriñ Tuubaa wax radiyallahu anhu idil muridu ndax ki namm jëm ci borom bi te mooy ñépp taalibe bi sëriñ bi ñoom ñépp foofu ñoom ñépp ci bokk mooy ku namm jëm ci borom bi subhaanahu wa taala laa yuriidu abadan moom du soxla mukk ba faw dara xayra lu dul lii kese la soxla riida rahmaani ngërëmul borom bi nga xam ne subhaanahu wa taala moo fees dell ak yërmande xaytu xaa sa daa fu mu mën a jublu nag gërëmu borom bi subhaanahu wa taala lay ut léegi loolu mooy lan mooy bu fa ngërëm bi ngërëmu borom bi subhaanahu wa taala daqoo mais mu jóge fa lu mu fay defati waaw moom kay bo lii wa taxoon nga ne fi sa raison d'être amatu fi mais bul ne rek naa feesal mbooloo yi wala mënatuma koo ba cérémonie boo xam ne tous les ans lay am ma bokkoon ci ñi ciy nekk ma dem ba gis ne affaire bi dérive am na ci nga def lu ne da ngay jéem tamit fexe bu dee yow man nga ndax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi mooy ay degré la bu dee man sama loxo laa ko ma ne ma nekkub xalif général wala koo xam ne maay xalifa sama kër mbir ya nar a dama naan ma hee eh, man la ñuy déglu il fi ma wax mais bu fi amatee dootu fi am mbir bu boobaa noonu laa koy bu yaboo yépp ne dafay ñu wax parce que ñooñu xawlu juhaal waxuñu xamul lañu leen bu amatee mbir mi dootul amati feneen ngeen koy defe mais nu nekk fii mu leer naññ waaw ni sinon booy gis nga fulla boo ko amul ci sa jaamu yàlla gars yi dañ lay balaye caaxaan bu ne dinañ fexe yow surtout bu ñu xamee new doo wax dara caaxaan bu ne ñu njàmbaas ko ci nga nopp te booy faatu gars yi dëggal mais parce que sëriñ diwa gi fi woon doon fekk mbir yi waxul woon dara waaw moo tax loolu moo tax bari na jotaay yoo xam ne ñenn ñi dem fa day xaraam ci ñoom. alors que ñenn ñi julli ñi ñoo xam buñ fa demee dara du leen ci fekk am na ci ñoom ñoo xam ne ñi xam seenu buñ fa demee day am ci ñoom dafa xaram ñoom ñu dem fa waaw parce que bu dee xam nga buur yàlla may na la xam-xam yenn ya fay xew manoo ko tere te manoo ci dara amoo droit dem fa waaw amoo droit dem fa ndax yow gars yi dañ leen di may ñuy légitimer lu xaram parce que dañ naan oustaz diwa nga fa woon waaw le fait que nag mu newoon fa loolu day wane ne mbir mi baax na alors ko loolu du dëgg loolu wanewul fenn ne mbir mi baax na ah waaw wul benn yoon ne mbir mi baax na kon nag yonent bi alayhi salaam gis nga aj ji ni mu doon def nan la doon def da doon commencer di ko soppi même bam nee Quraysh gaa bi aje nu leen neexe mu yor risaala bi bu demoon da doon doonu loon premièrement gis nañ doonu loon aje comme ñoom ñoom yi doon bañal seen bopp te mu bokk ci aj gi da ko doon def un deuxièmement da doon wër nit ñi di leen woo ci diine te woote googu moom xaaru ci ansaar yi mooy du trois ans yi mujjee wax de masula deñ yonent bi alei satu salaam di woo waa Quraysh waa Quraysh bañ mais foire yi da ko doon exploiter te foire yu rëy yi ci période aj gi la doon am muy dem di leen woo ci diine te bu ñu duggee ci diine wéetal yàlla mooy bu ñu ñëwee dootuñ ajeeti comme ni ñuy ajeeti dinañ fexe aj li nga xamante ne mooy aj gu jaar yoon gis nga muy transformer mbir mi ci biir waaw te bi ñëwee ba yor affaire yi nekk Medina yor pouvoir dafa ñëw instaurer loolu mag waaw mais doo toog rek démissionner gedd bàyyi déedéet sinon kon yu baax yu bari dañ koy bàyyi kon nag al imaamu ibnu Isxaaq ibnu Yasaar kon yonent bi alayhi salaatu salaam ginnaaw bi ñu baliser le terrain Makka ci l'an neuf ci ndigal gu mu yónni woon Seydina Siddiq mu jiite ko yónni waaye na Abu Bakr radiyallahu anhu ah mu dem yónni waale Seydina Ali suuratu Baraa mu leer ne kuffaar yi kon yéen at mii mooy seen dernier at. mooy seen dernier at mu ngeen di aje fii nii at nii ngeen di aje yaramu neen ak yooyu tey la mujj tey la mujj kon nag ñu xam ne at mi ci tegu nag ba lépp leeree muy l'an dix bi nga xam ne ci la weeru Dhul Qa'da muy weer wi nga xamante ne nii moo jiitu weeru ajji juste avant ajji bi mu duggee ci la waajal ci la ne fa lamma daxala ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dhul hijjati dhul qa'dati tajahhaza lil hajj tajahhaza lil hajj ci la yonent bi alayhi salaatu salaam bi dhul qa'da duggee ci la waajal ci la waajal aj ci la waajal aj moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa amara an-naasa bil jahaaz la mu digal nit ñi ngir ñu waajal préparer ngir ànd ak moom aj loo mu ngi mel ni ba mu doon dem umratul Hudaybiya ah digal nit ñi ñu waajal ngir dem digal nit ñi ñu waajal ngir dem ànd ñu dem ziyaare ji umra Ka'batullah al-musharrafa ah kon yonent mi alayhi salaatu salaam digal nit ñi wa amara an-naas bil jihaazi la al imaam ibn Isxaaq eh, rahmatullah alayhi mu ne mu ne fa haddathanii Abdurrahmaan ibn al-Qaasim an abiihi al-Qaasim ibn Muhammadin radiyallahu anhum an Aysata zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam annaha qaalat al imaam ibn Isxaaq ginnaaw bi mu waxee lële muy indi nag lii lu tax mu wax lii muy indi nag càllaleem ci wax yi mu wax ak nettali gi muy nettali aju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al imaam ibn Isxaaq mu ne fa haddathanii kon nettali na ma. wal wa wa wa wal xadiisu saxiix xadiis la bu wér waqad sarraxa al imaamu ibnu Isxaaq bis-samaa al imaamu ibnu Isxaaq rahmatullah alayhi leeral na ne da koo dégg nee na fa xaddasanii mu nettali ma nettali na ma Abdurrahmaan ibnu al-Qaasimi oh Allah muy Abdurrahmaan di doomi al-Qaasim alqaasim an abihi kon abdurrahman sama sëriñ man imaam ibn isxaaq moo jële ci baayam di alqaasim kan mooy alqaasim ibnu muhammadin di doomi muhammad kan mooy muhammad foofu la yem ah kan mooy muhammad war nañu gis tarjamaam inshaa allahu taala ci suñu ci jataayu xajjatul wadaa yi lay juddu moom ki nga xam ne mooy maamu kii di sëriñu imaam ibn Isaaq Abdurrahman bii nii maamam di al di Muhammad mooy ban Muhammad mooy Muhammad ibnu Abi Bakr as-Siddiq ibn Abi Quhaafata radiyallahu anhum moo ne nii waaw moom ci année bii lay juddu Allah ci yoon wi nii lay juddu ci yoon wi ci lay juddu te ci lañ dige woon ne ci la ñuy gise li nga xamante ne nii mooy mooy ah ahkaamul mawludi wala al aqiqa li jëm ci wàllu li jëm ci wàllu tuddu doom <coughs> al muhammad bi seydna muhammad ibn abi bakr doomu seydna abu bakr la année boobu la juddu sëtam nag bu tudd abdurrahman ndax moom dafa amoon doom di tudd al qaasim bokk ci boroom xam-xam yu rëy yi allahu akbar al-Qaasim ibn Muhammad bokk ci ñi gën dëgër ñu jële ci sayyidatu Aïsha te sayyidatu Aïsha moo ko yar moom al ak ñoom sayyidina Urwa ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anil jamii ha doomu al moom nag mooy sëriñu imaam ibn Isaaq bi ko nettali lii mu ne kon fa haddathani kon nettali na man al imaam ibn Isaaq ibn Yasaar rahmatullah alayhi Abdurrahman sama sëriñ di Abdurrahman ibnul Qaasim di doomi al Qaasim an abiihi mu jëlee ci baayam di al Qaasim ibn Muhammad muy al Qaasim di doomi Muhammad ibn Abi Bakr an Aisha al imaam Qaasim mu jëlee ci tantam di magu papam ndax sayyidatu Aïsha magu sayyidina abu ah, sayyidina Muhammad ibn Abi Bakr la Abi Bakr Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anil jami' kon alqaasim ndax après dinañ gis tarjamaam bu génnee àddina doomam ji alqaasim ki koy yar di ko toppatoo mooy tantam di sœur grande sœur am di sayyidatu Aïsha ah, bint Siddiq radiyallahu anhu zawj an-nabi di soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom kon alqaasim taam-taam bi sayyidatu Aisha moo ko nettali annaha qaalat mu ne nee na allah mu ne xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila al-hajj li xamsi layaalin baqiina min dhil qa'da mu ne xaraja rasulullah mu ne génn na rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ilal xajji jëm ca ajja mooy ila makaanil xajji xaytu yu addal xaj ilal makaani alladi yu xaj yu addaa fiihi al xaj waaw mooy génn na dem ca ajja mooy dem makkatal mukarrama ngir dem makka. zaadaha llahu sharafa li xamsi layaalin baqiina min dil hijja fekk ah, cinq guddi li xamsi layaalin cinq guddi baqiina moo des min dil hijja ci dul hijja loo ha déglu nag déglu leen déglu leen sayyidatu Aisha radiyallahu anha lii la wax mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy génn di dem aji cinq guddi moo des ci mois dul qaada wala dul qaada loolu mooy lan mooy kon fin wu dul qaada la ndax cinq cinq jours fukk juróomi bés moo des ci weeru dul xeeda mu jeex bu jeexee weeru tabaski dugg muy dul xa dul xijja ah yaa ngaa dégg loolu la sayyidatu Aïsha radiyallahu anha wax déglul ah wax nañ la càllale bi càllale bu wér la moo tax ku mel ne al imaam al xaafiz ibn Kathir ci albidaaya wa nihaaya mu ne wa hada isnaadun jayyid waaw mu ne te sanad bii bu rafete ngi baax na waaw sanad bi moom bu wér la minimum hasan parce que wax ji am ci imaam ni sàq wax nañ la siqatun mudallis la ku day def tadlis te na ne fa haddathani Abdurrahmani ibn al-Qasimi an abihi xoolal loolu kon jàppal ci xadiis bii lan nga jàpp cinq guddi cinq ñoo des Zul Qa'da jeex ci ñi la yonent mi alayhi salaam génn Medina di dem aji jàppal waaw te loolu te loolu xadiis bi asluhu fi saxiixayn mooy waxu sayyidatu Aïsha bi xadiisu sayyidatu Aïsha buy wax ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy génn Makka bi muy génn Medina di dem di aji ah cinq guddi moo desoon wala cinq jours moo desoon Dul Qa'da jeex loolu sabata fi saxiixi imaamul Buxaari ak saxiixu imaamu Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhima naka noonu avant ñoom al imaamu Maalik ibnu Anas solo na ko ci Muwatta bi mu jaar ci Yahya ibnu Sa'iid mooy kan Yahya ibnu Sa'iid man huwa Yahya ibnu Sa'iid haadaa imaamu Maalik jële ci Yaxya ibn Sa'iid mooy kan al-Qattaan wala al-Ansaari al-Ansaari ndax al-Qattaan taalibe imaam Maalik la dëgg la Yaxya ibn Sa'iid al-Qattaan jële na ci Yaxya ibn Sa'iid al-Ansaari waaye moom moom nekkul woon génération wu imaam Maalik ñoo mooy sër imaam Maalik ci sëriñam yi la bokk moom Yaxya ibn Sa'iid al-Qattaanu di sëriñu ñoom imaamu. Ahmad ibn Ahmad ak ñoom ñoo ñële eh, moom mii ñoo Ishaq ibn Rahawiya Rahawiya ak ñoom Ali ibn al-Madini Seydina Yahya ibn Sa'id al-Qattaanu seen sëriñ la woon te taalibe la woon moom nag te mag leen lu bari te taalibe la moom nag ci imaamu Maalik ak ñooñu imaamu Maalik boo léegee mun a Yahya ibn Sa'id mooy al-Ansaari voilà Hmm. al ansari bokkul ak al qattaan kon imaam Maalik soloo na ko ci yoonu mooy même hadith bi naan yonent bi alayhi salaam génn na cinq jours bi muy génn cinq jours moo des ci mois Dul Qa'da loolu imaamu Maalik kon soloo na ko ci Muwatta mu jaar ci Sayyid mu jële ko ci Sayyidina Yahya ibn Sa'id al ansari moom mu jële ko ci Amra taalibe Sayyidatu Aïsha bu mag boobu. moom la doon wax a ah xaruriyatin ant mu ne ko lastu bi xaruri walakin bi xaruriya walakin ni asal waaw bam naan ko maa baalu nisaa yi lan moo tax jigéen ñi bu ñu bu ñu wooree mooy bu ñu amee seeni mbërëg gisee seeni mbërëg du ñu woor mais dañ koy fay te du ñu fay yaqdiina salaata yaqdiina siyaama wala yaqdiina a sow mu ne ko a haruriyatin anti waaw parce que question tanaton yooyu ta di di di di di di di di di di di di di di di di di genre façon extrémisme boobu nga xam ne lu xew nga naan waay lii dafa na lii niru na lu yomb diine ji war naa gën metti lii yooyu xaruuriye yi muy xawaarij yi ak ñooñu gis nga niñ meloon gisoon nañ masalatu xawaarij yi tàng diine ba pare boolewuñ amuñu xam-xam waaw di jàpp ci surface yi te te duñ boole aaya yi ak yii dañuy jël yenn yi daal ni yii mooy wane ne diw yéefér laaj yooyu fàtte yi nga xam ne ñooy wane ne ñooñu du ñu yéefér ah wala ku def lii ku def lii mooy amra boobu amra an aïshata mu jële ci sayyidina aïsha ah kon loolu imaam Maalik soloo ko na ko noonu al imaamu Ahmad ah, moom soloo ko ci yoon bii yoonu imaamu Maalik bii waaye moom comme que imaam Ahmad gisul imaam Maalik bokk na ci yim doon rëccu al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal nii chefu mooy njiitu njiitu Hanbali yi moom masula gis imaam Maalik waaw ah waaye moo tax jëlawu ko ci imaam Malik moom taalib imaam Malik la gis mooy imaam Shafi'i rahmatullah alayhi ah ak comme ce que sëriñam bi ñu wax sànq mu Yahya ibn Sa'id al-Qattanu ak ñan ñoom Abdurrahman ibn Mahdi ñooñu noonu ñoom Abu Dawud Abu Dawud boroom musnad bi at-Tayalisi rahmatullah ala al jamii kon imaamu ahmad moom solo ko waaye ci yoonu abdullah ibn numayr la jële moom ci moom la ko jële moom moo ko jële ci yahya ibn sa'id al ansari an amrata mu jële ko ci amra kon imaamu ahmad solo na ko ci musnad bi wax nañ la mu ngi saxiixayni waaye naka noonu al imaam ahmad ibn shu'ayb ibn abdurrahman an-Nasaa'i rahmatullahi al imaam al-Qazwini al imaam Ibnu Maaja al imaam Ibnu Maaja du après jiim ab haala waaw <laughs> ab haala waaye tekkiwul ne moom Maaja ta la al imaam Ibnu Maaja ah. waaye na ko noonu borom musannaf ibn abi shayba abu bakr ibn na ko ci yoon yu bari yoon yu bari ñu jaar ci yoonu imaam malik mooy ci sëriñ bin ko jële muy yahya ibn sa'id an amrata an aisha radiyallahu ta'ala anil jami' ah, ah? Euh, imaam Ibn Abi Shayba sax solowu imaam Ibn Abi Shayba en imaam Ibn Maaja moo ne ah nekkul ci musannaf mooy borom musannaf bokk na ci càllale imaam Ibn Maaja yi waaw <laughs> moom moo ko jëlee ci Ibn Abi Shayba. an Yazid ibn Harun an Yahya ibn Sa'id al-Ansari an Abada an Aysata voilà la mais borom musannaf ci boppam moom boo demee ci musannaf ibn Abi Shayba doo ko fekk sauf que comme que moom sëriñu gaa yi la al imaam ibn Abi Shayba moom al imaam ibn Maaja bi koy soloo am na boo xam ne ci moom la ko jëlee voilà <laughs> an ibn Abi Shayba ci moom la ko jële moom mu jëlee ko ci kan. Yazid ibn Harun mu Yazid doomi Harun moom moo ko jële ci Yahya ibn Sa'id mu jële ko ci Amra mooy <laughs> mooy jigéen la woon moo doon seen sëriñ Amra waaw ni Sayyidatu Aisha ne sëriñu Amra gis nga boroom xam-xam yu mag yi ñoom sëriñu imaamu Maalik ñoom moo tax loolu dafa bari woon ah. boroom xam-xam yu bari yoo xam ne ay jigéen lañu wala nga gis boroom xam-xam ñoom al imaam al xaafis ibn xajar nga gis seen sëriñ yi ay jigéen ñoo xam ne ñu ñu kawee kawe lañu waaw xam nga loolu moom dañ koo souligner parce que dañu nekk jamono joo xam ne jàpp nañ ne jigéen warula xam dara en plus jigéen ñi tamit ñoom ñu jàpp ne ñoom xam-xam bi warula bokk seen affaire waaw fii mu ne <laughs> bu bu man mii bu ma demoon benn kër. te loolu ni ma ko constaté la ko ñeneen ñépp mën a constaté ma ne ñoom diw euh, bon jour tel dinaa ñëw ñu siira ah boo demee ca kër ga mu fekk ab marié la li ëpp bu dee fekkoo ñoom ñu togg ba pare ñu ne dañuy togg jigéen ña ñoom dañuy nekk jamono dañuy togg ba dañuy jàng ñoom ñu nga ca waañ wax di togg waaw loolu jaroon na nga gaaw a togg wala sax nga ne waaye togguñu fenn. lu ñuy togg waaw ah nañu déglu ba pare après ñu dóor a lijjanti loolu wala après wala ñu keel koo def waaye di togg nit ñi wax xam-xam yow ngeen nekk ca Russie yooyu moom du mu xel waaw déedéet <laughs> loolu du mu xel yonent bi alayhi salaatu salaam doon jàngale jigéen ñi ne fii di ko laaj waaw ba mu ñëwee xutba di wax naan gis naa ne yéen ëpp benn yéen ëpp safara ndaw sa jóg ne ko lu tax <laughs> mu ngoog bu doon ne ci Russie ya lañ ne dinañ xam loo di Russie ka dekkali léegi moom <laughs> euh, Russie ka baax sax <laughs> euh, boo comparé ak léegi am na ñoo xam ne ñoom Russie léegi Russie ak jël kaw jël am daraja parce que <laughs> Russie sax man nga ne gars yi dañuy defar dañ doon lu ak ak lekk la bu ñuy defar mais léegi gars yi nekk fee di waxtaan ñu nekk fële waaw nekk salon bi di waxtaan. ñoom ñu nekk seen fële saay di di di di di cateeka seetaan seen yooyu ci ci whatsapp yeeg gaa yooyu facebook yeeg di di di di di surfer di dugg ci yoo yële nit ñi jàng xam-xam fële wala ñuy seetaani théâtre ak yi nga xam ne ay feuilleton yoo xamante ne comme son tour son tour ay ay fonton lañu dañuy fonton nit ñi ci yooyu ay feuilleton ñu yuyul jeex ñu nekk léegi Euh, mooy amra amra mooy sëriñu kan te du kii rek de Yahya ibn Sa'id mi nga xam ne moom mooy sëriñu imaamu Maalik waaw waaw te moom mi nga xam ne mooy sëriñu al imaamu Maalik ibn Anas an amrata kon mu ngoog gis nga mu ne sayyidatu Aisha mu ne xarajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li xamsin baqiina min dhil qa'da la nura illa al hajj xadiis la nag bu guddo guddo waaw Sayyidatu Aisha mooy ci càll yi la wax nii yépp jaar ci kon da gis madaarul xadiis bi ci côté bii day mooy kan Yahya ibn Sa'id gaa yi yépp da gis mooy pivot bi moom mi nga xam ne ci la xadiis bi jaar waaw xam nga eh, al imaamu Ahmad soroo ko waaye jaarul ci imaamu Maalik ah, mu ngi jaar ci Yaziid ibn Haarun waaye fan la teer Yahya ibn Sa'id ah, Ah, Abdullah ibn Numayr an Yahya ibn Sa'id wala Abdullah ibn Numayr ah mooy tout le temps da ngay gis mu jaar ci ki nga xamante ne mooy Yahya ibn Sa'id al Ansari rahmatullahi alayhi kon mu ne xaraj na sayyidatuna Aïsha mu ne xaraj naa génn nañ ma'a rasulillahi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama li xamsin ba ñuy génn Medina di dem li xamsin baqiina min zul qa'da mooy lan mooy cinq jours moo desoon ci zul qa'da weeru zul qa'da jeex laa léegi nag loolu moom ñëwaguñ ci waaw gisuñu woon te yéene wuñu woon beneen affaire lii moom <laughs> taxaw bu ñoo jóg nañ fii <laughs> bul dugg fii yëf yi day gawaase mais àggaguñu foofu moo tax yooyu ñun waxaguñu lool ah te ni ñu mooy gis nga kon fan lañ commencé al imaamu Ibnu Isaaq mu jële ci sayyidatu Aïsha radiyallahu anha gis nga fi mu jaan Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammadin moom moo jële ci baayam moom Abdurrahman di al-Qasim ibn Muhammad mu jële ci taataam bi sayyidatu Aïsha fule Amra la jaar Yahya ibn Sa'id an amrata an aishata radiyallahu anha mu wax la même chose mooy li xamsi imam ibn Sa'd dana li xamsi layaalin moom mooy càllalen li xamsi layaalin génn nañ cinq guddi moo desoon ci dul qa'da fii nag mu ne cinq rek la wax min dul qa'da ñoo desoon al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi dafa solo beneen saxaaba boo xam ne soloo na loolu ginnaaw sayyidatu Aïsha mooy mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu taala anhu wa ardaa ah, fekk muy nettali ajug yonent bi alayhi salaatu wasalaam mawlaana ibnu Abbaas comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu al Buxaari yu rahmatullahi alayhi daldi soloo hein ah, daldi soloo Ah. mu ne moom imaam ibn ibn Abbaas radiyallahu anhuma Kurayb la jaar muy xadiisu kon imaam al-Buxaari mu ne haddasanaa Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddami qaala haddasanaa Fudayl ibn Sulaymaan qaala haddasanaa Muusaa ibn Uqba qaala axbaranii Kurayb Kurayb an ibni abbasin radiyallahu anhuma annahu qaal léegi càllale bii dama lay laaj dama koy tudd léegi ma laaj la kat nga fi xam kenn rek laa soxla koo xam ne moom ñamawuñ koo bañ a xam mooy xool lii rek laa soxla après ngeen wax ma kan ngeen ci xam te kooku ñamewuñ koo bañ a xam minimum ko kon imaamul Buxaari mu ne haddathana mu ne nettali nañu Muhammad ibn abi bakr al-muqaddami mu ne nettal nañu muhammad ibn abi bakr al-muqaddami qaala mu ne haddathana nettali nañu fudayl ibn sulaymaan di fudayl di doomi sulaymaan anna mu ne haddathana nettali nañu muusa ibn uqba di Muusaa ibn Uqba qaala axbaranii Kurayb mu ne Kurayb moo ma ne an ibn Abbaas mu jële ci Mawlaana ibn Abbaas léegi avant Mawlaana ibn Abbaas kan lañu war a xam koo xam ne waa siira boobu xam nañu ko <laughs> bu baax muy Muusaa ibn Uqba al imaamu ibn Uqba Muusaa ibn Uqba boroom al-Maghaazi wax nañ la maghazi yom dafa réer li ëpp te ji ëpp daanaka quintessence bi lépp imaam al-Bayhaqi soloo na ko ci Dalaa'ilun Nubuwwa voilà wax nañ la moom oon nañ la que ne moom moo gën a dëgër imaam Ibn Ishaq te moom la imaam Maalik doon wax naan aleykum bi maghazi Muusaa ibn Uqba fa innahu thiqa al imaamu Ahmad doon wax lu mel noonu aleykum bi maghazi Muusaa ibn Uqba fa innahu kaana thiqa imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati rahmatullahi alayhi da doon wax ne maa ngi leen di dénk bu ngeen di jàng siiraay yonent bi alayhi salaatu salaam maa ngi leen di dénk siiraay maghazi bu imaam ibnu mooy mu naan maa ngi leen di dénk mooy imaam Muusaa ibnu Uqba kon waxoon nañ la rek moo gën a dëgër imaam ibnu Isaaq moo ko gën a dëgër ndax moom min rijaali saxiix boo nekkee ci sax imaamul Buxaari te ne ca la bokk na ci góor yi nekk ci càllalewu imaam al Buxaari yu rahmatullah alayhi moom al imaam Muusa ibn Uqba ah mu ngi nii comme gis nga ko Muusa mu ne axbarani nettali na ma Kurayb muy Kurayb mawla ibn Abbaas ah ma doon nettali ca nettaleem ba ba mu demee Sham te yaayu mawlaana ibn Abbaas yónni woon ko di Lubaaba bintul Haaris al-Hilaaliya radiyallahu anha di ab Ummul Fadl ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum xoolal lan la kon wax kon Kurayb jële ci mawlaana ibn Abbaas imaam Muusaa ibn Uqba kon jële ci Kurayb mu jële ci mawlaana ibn Abbaas mu ne intalaqa nabiyyu yonent bi alayhi salaam de toxu na jóge na départ na minal madinati jóge Madina ba'damaa tarajjala waddahana waddahana ginnaaw bi nga xam ne tarajjala nag mooy defar karaw gi waddaxana mooy mu diw ko peñe ko defar ko walla bi sa isaara woo warida woo ba mu sol hmm? génn na Medina mooy dafa waajal defar karaw gi yonent ma lay saa saa dafa bari woon karaw defar karaw gi diw ko peñe ko defar ko walla bi sa mu sol isaarahu mu sol li nga xam ne mooy isaar mooy làmbaayum suuf waridaahu ak làmbaayu làmbaayu kaw ak làmbaayu kawam ah léegi mu ne nag après mu wax daal ba après ba mu ne fa asbaha bi zil xulayfa après daal ba xadiis euh, bi di dem ba mu ne mu xëy zul xulayfa ba mu xëyee zul fa mooy miiqaatu waa ahlu zul fa sorewul noonu miiqaatu ahlul madina ci biti medina mooy boo jógee medina di dem màkk ah? mu ne rakiba raaxilata ci la ware li nga xamante ne nii ah? mooy war waayam après continuer mu ne wa mu ne lii la mu fa nettali daal liñ ci soxla mooy wa dhalika li xamsin baqiina min dhil qa'da al imam ibn abbas radiyallahu anhu mu ne te lii mu ngi xew nii génn lii ma leen di nettali nii cinq jours moo desoon dhul qa'da jeex ah? voilà foofu nag wax na ba wax kañ la ban jour la dugg ci Makka loolu nag dinañ ko gis insha allahu léegi loolu la wax mooy mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhuma kon gis nañ loolu hein loolu leer na ah naka noonu eh, eh, ku mel ni imaamu jaabir ibnu abdillah radiyallahu taala moom it jëli loolu wax ju yi que ne yonent mi aleyhi salaatu salaam loolu la génn léegi kon mooy jàppal kon cinq guddi moo desoon ci Dul Qa'da Dul Qa'da jeex gis nga nag xadiis yi nii nga ne ma kon yow affaire bi kay leer na kon yonent bi alayhi salaam jour bii la génn hmm? te am na luñ fàtte woon imaamu jaabir imaamu jaabir ibn abdillah euh, lu la jege danga koy dalay dalay léeg-léeg doo ko doo ko seetlu jataay bii weesu rek ñu ngi naan eh, xadiisu Seydina Jaabir bu gudd boobu nekk indal imaamu Muslim eh? nga ñu ngi wax imaam Jaabir radiyallahu taala anhu bi muy nettali ajug yonent bi sallallahu alayhi wa dane déglul Euh, ginnaaw bi mu waxee mu ne makasa mu ne xoolal fekk dafa am surtout yonent mi alayhi salaatu salaam ñoo ñëw ak ba mbooloo ah nee na moo laaj ma laaj surtout yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne mooy kii la euh, Muhammad al-Baqir voilà voilà Abu Jaafar Abu Jaafar moom moom la woon al-Baqiru xam ngeen al-Baqir mi nga xam ne bu xam-xam doon aw nag moo ko tër fees ko ne tungaañ la ca ne yépp mu jël ko waaw Allahu akbar jël ni mu feese woon xam-xama ko sellte waaw surtout yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy baayu jaafar seydinaa jaafar as-saadiq ah muy muhammad te sët baay doom ji moo ko jële ci moom muy jaafar as-saadiq moo ko jële ci muhammad di baayam ñuy sëtu seydinaa ali ibn abi taalib radiyallahu anil jamii mooy bi ñu demee ci Seydina Jaabir léegi nee na man ma laaj ko bon ci gàttal quoi ma laaj Seydina Jaabir ne ko dama axbirni an xajjati rasuulillahi sallallahu alayhi damaa bëgg ah nga jàll li may nettali boobu ndax xale la woon nee na man ñi duggoon sax maa ci gën a nekk xale waaw nee na maa ci gënoon a nekk xale après mu ne ma ma laaj ko gis nga de nekk xale taxulay ah <laughs> moo gën a tuuti ci ña fa waaye ña ñëw dañoo ñëw jóge seen kër ya defub délégation ñëw ci Seydina Jaabir ibn Abdillah as-saxaabiyu al-mashhuur neewul ah man lu may def foofu man sama maam di yonent bi sallallahu alayhi wa sama maam di Seydina Ali Seydina al-Husayn nga naan lu may def foofu moo <laughs> waaye yow ma ne hé Seydina al Xuseyn ak Seydina al Xasan Sayyidatu di sama maam yonent bi sallallahu alayhi wasallam di sama maam lan laay def ci keneen di fa ut xam-xam déedéet déedéet <laughs> mu ko way moo tax foo gise ko kuy xalaate noonu du xam dara waaw doyloo seen bopp naan man maay diw bu dee askan kii moo gën askan <laughs> waawow waawow surtout yonent bi alayhi salaatu wassalaam teewul ñu def délégation te moom rek am na ñeneen ñoo xam ne surtout yonent ma lay saab la tamit yu ci àndoon mais moom mii moo ci gënoon tuuti nee bi ñu ñëwee Seydina Jaabir radiyallahu anhu mooy ñëw ziyaare takk raxas jóge fa nga ne ñëw seet si boroom xam-xam allahu akbar loolu jaamu yàlla gu rëy rëy rëy la waaw nee bi ma ñëwee ma seet si ko léegi ñu seet si ko man maa ci gënoon tuuti waaw loolu wane ah <laughs> xanaa mooy lu wolof naan gone bu rafet bu bu bu bu loxom setee xaw ma mën a sukko ki ndab mën a bokk ak euh, mag bokk sukko ki mag ah Seydina ja Muhammad ci euh, Abu Jaafar radiyallahu anhu mu ne léegi naa mu Jaabir mu ne Seydina dama moo ci gënoon tuuti mais mu ne ko axbir nii damaa bëggoon nga nga daal di may nettali an xajjati rasulillahi sallallahu alayhi damaa bëggoon nga nettali ma yaa jaabir yow gis nga yoneen sama maam wu hmm? nekku fi sax di wax sama maama comme ñun ni ñuy def saa bàyyi saa maam wuyu yëpp waxu ko <laughs> déedéet moo kii gis na sama gis na yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxaabaab la àndandoom la woon man nag ñëw naa neewul waay yow ñun moom saway suñu kër moom saway fa la xam-xam fekk baax mooy géeju xam-xam sax mais dama ñëw laaj ne ko dooma nettali axbir nii nettali ma an xajjati rasulillah aju yonent bi sallallahu alayhi léegi mu ne Seydina Jaabir moom bi mu koy nettali mu ne fa qaala tis'an fa qaala inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam makatha tis'a sinina lam yahujj summa addana fi nnaasi fi lashirati anna rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam xaajun fa qadima almadinata basharun kathirun kulluhum yaltamisu an ya'tamma bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ya'mala mithla amalihi allah allah allah allah ha mu ne lii nii laa naroon a fàtt Seydina Jaabir mu ne yonent ma la te lii tuddoon nañ ko keroog bi ñuy wax euh, ne Medina moom def na fa neuf ans après ci dixième année bi tuddoon nañ xadiisu Sey dinaa Jaabir bi mu ne yeneen bi alayhi salaam dafa passé Medina nekk Medina neuf neuf ans yoo xam ne ajul ginnaaw gi nag mu digle yëgle ci biir nit ñi mooy non seulement waa Medina mais gox yi wër Medina village yeeg yooyu que yeneen kat yonent ñu yëgal que ne yonent bi alayhi salaatu salaam digal nañ jégle ne moom day aj mu ne fa qadimal madinata basharun kathir mii booloo mu takkoo takkoo takkoo takkoo takku dëgmal ñëw medinatul munawwara ala saakini haa afdalu salaatu wassalaam mais li naan liñ naan xanaa foo sànni mbàttu mu takk ngir wax la keroog liñ bare gaa yëpp ñëw mais lan lañ fiy def kulluhum allah gis nga ñii bu ñu bu yonenti ma lay saab saab waxee ñépp ñëw waaw ñun nag bu ñu bu bu nit ku baax waxee ñuy tendeefal waaw nga gis gaa yi tendeefal ak uti ngànt ay waay man de xam naa moom mii walla gaa yaa nga fa mukk gaa yi neewuñ ah Seydina Abu Bakar a nga moom moom moom moom fu yonenti ma lay saab saab jëm dina ko topp garaawul oh. la dem après bu ñëwee ñu dem xoo seeti ko ne ko nan la ko defee déedéet fa qadima almadina mu dëgmal ñëw Medina ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam basharun kathiir ne mbooloo mu baree baree bari kulluhum kenn ku nekk ci ñoom yaltamisu mu ngi làmbatu bëgg xam an ya tamma ngir lan lan moo ko fi indi an ya tamma mu mu mu mu def ma mu mu roy bi rasuulillahi ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam wa ya'mal te mu jëf misla gis nga misla lu mel ni amalihi jëfam mooy dañoo ñëw ngir copier ko ndax moom lañ suñu moroom copier fekkul ne moom la ci yonent da ngay copier bi alayhi salaatu wassalaam mooy defoo fi dara waaw waaw ku ñuy topp ku ne rek yonent bi alayhi salaatu moo war a tax ñu topp la te lool mooy lan mooy kon kooku du deñ tànkam ci sunna bu ko deñee nag ngeen ngeen xam ne jaam na garaawu la man du tax ma ne waa ji baaxul déedéet parce que day wan ne jaam la rek waaw jaam mooy juum mais nag euh, du ma xam lool ak njuumte nag du ma ne nag même bu juumee ma ma ma topp ci njuumte gi mukk du ma topp ci njuumte gi lu tax may dugg tubu topp ci njuumte gi mu leer ma ne juum na fii ab sëriñ lu ma ko bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg yenn masala yi bu dee dee gis naa ne lii nii mais mooy lim ci euh, wax xaw naa wut dafa wute tarfatal ayni ak loo xam ne man gis naa mu sax ci sunna ah waaye ma ne lan laay def dama naan moo grawul mais dama koy topp quoi ndax manul ci déedéet amul loolu sunna ngay topp sun maa daama sa waaye gis nga loo xam ne mu wéer na luy wane ne ah danga naan waaw kay ah man nag sunna laay topp loolu ñi xamul dara nag ñoo naan moom dafa moom dafa weddi sëñ bi waaw dafa weddi sëñ bi sëñ bi def lii mu def lii sëriñ sëriñ Demba def lii mu ne moom la gëm moom mu def leneen du loolu du dara waaw <laughs> mooy dafa gis lu xam ne lu sax la ci yeneen ci wàllu salaam lu wuteeg par exemple sëriñ boobu def si ci ci fii nii. te nag topp ñu sëriñ diw ngir topp sëriñ diw noonu nag dañ koy topp parce que yonent bi alayhi salaam bi nga xamante ne moom la teg tànkam topp ko ñu ko ciy topp te du teema wekk ko du teema teg ko gin koo fonk waaw mais ñi xamul dara dañuy jàpp ne boo ko defee mooy wan ne yow gëmoo waa ji wala moo kii daa commencé diingat ci diingat ka di la bokk hmm? kon nit ñu bari daal di ñëw basharul kathir ñoom ñépp lan lañ soxla roy yonent bi alayhi salaam tey jëf wa yaamala mithla amali ngir def li nga xamante ni moom comme li nga xamante ni noonu lay def moom yonent bi alay saab saab ci ajam gi lii lañ naroon a fàtte léegi euh, affaire bi <laughs> gis nga affaire bii nii gis nga gis nañ xadiis yi gis nañ kii yi li ñu wax ak yooyoog et cetera li xamsin baqiina min dhil qa'da yii nag ak yeneen xadiis yoo xam ne dinañ leen tudd léegi dañu indi nag ak wute ci boroom xam-xam yi rahmatullah mooy léegi li xamsin baqiina min dhil qa'da mais ban jour la ndax dañoo war a dott mbiru yonent bi sallallahu alayhi wa xam mbir yi takk leen ba ci bés yi bu ñu mënoon a xam sax ak ngoon la wala suba la xam ne lii ngoon la woon lii suba loolu moo tax boroom xam-xamu alquran yi di di di di di toppatoo aaya nahaariya ak aaya layliya aaya boo xam ne guddi la wàcc ak aaya boo xam ne bëccëg la wàcc ak aaya shitaiya ak sayfiya aaya boo xam ne moom jamono jamono nawet la wàcc ak boo xam ne jamono jamono boo xam ne sayf wala jamono Euh, boo xam ne saison sèche la yooyu yépp parce que mbiru yonent bi alayhi salaatu salaam man xaw ma gaa yi ñun suñu bopp yi dafa dafa dafa dafa dafa dafa nax hein xam nga yi am na ñoo xam dañuy jàpp ne bon sincèrement yi bon ñu wax rek ne génn na aji quoi ma ne te waa ji lay wax lool ka seetlul <laughs> mooy xam nga waxoon nañ ko fi bu yàgg loolu dañ koo gëjoon a wax sax. bari na ñoo xam ne noonu lañ may gàtt nañ mel gàttañ lu lool ci dund yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne bu ñu deewee moom lañ leen di laaj amul kenn ci mbindeef yi koo xam ne boo deewee ñu suul la dinañ la toogal ne la yow loo xamoon ci sëriñ diw amul ak sëriñ diw moom nu man di tollu amul kenn du la fi laaj benn sëriñ kenn du la laaj kenn xam nga kañ lañ lay laaj li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax dinañ la présenter ne la kii nii muy moom sallallahu alayhi wa lan nga xam ci kii ndax xamoon nga kii bu dee jullit day leer bu nekk ci yoon danaan si kii mooy rasulullah sallallahu alayhi wa bu dee bi yéefar la adri adri lay wax waaw la adri xaw ma loolu lay wax waaw moom loolu lay wax mu leer na waa ji ku tus na kooku kay ku tusu na <laughs> laa ilaha illallah ndax moo réere ki jara xam ki nga xam ne sa biir bàmmeel moom lañ lay laaj léegi nag caaxaan fi nag bay xam ñeneen mooy am na gaa yoo xam ne fii mu ne comme nañ yàggoon a wax gis nga mondial yi fi jaar <laughs>